farraqahu Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi alba ci jataay bi ñu génn ñu gisoon nañu ñu nga fekk fi lu xaraam wala loo xamante ne lu dagan la wala loo xam ne sa bànneexi bopp kese la ngay topp. am loo xam ne da koy jël ngir jaamoo ko yàlla mooy li dagan léegi nag mu wax la nag bu nekk ci bii yi nga xam ne moom ngay fekk ci àddina ñaar yi lañ rek lañ wax ndax waxtu yañu njattoon léegi bu nekk ci bii yow ma wax la dëgg-dëgg mu sëriñ bi wax ñu radiyallahu dëgg-dëgg àddina ndeke jéexée kon kay moo tax yonente ma lay sarsam ne kii àddina bu tolloo woon ak laa fu yoo ci poids ci ci ci maanaam ci am solo fa yàlla kon borom du fi nàndal benn yéeféer kaasu ndox kon kay mu ne nag kaay ma layra la lool amma xaraamuha li nga xam ne mooy mu ne amma xaraamuha ne amma xaraamuha ndaal li nga xam ne moo xaraam ci biir àddina bii comme yiñ la waxoon ñoom sàngara ci wàllu naan ñoom porc ñoom cochon ñoom loo xam ne bañ koy rendi xar moo xam ne tudduñu ci turu yàlla wala dañ koy tudd turu yàlla leneen waaw loolu noonu wala ay médd ak yooyu wala ci wàll sol yoo xamante ne comme soie soie sol soie ci góor pas jigéen wala sol loo xamante ne ay bàggu or fu nekk ci góor ak yooyu ay ay chaîne or yooyu noonu nga xam ne dafa xaraam am na yeneen ci wàllu sëy ci wàllu leneen ak leneen loolu tuddoon nañ ko léegi mu ne daal yi nga xam ne dañ dafa xaraam gis nga boo ko defee lan la lay jural fattar dun ak borom bi moo lay dàq ci yërmandeem ci péeyam bi la lay dàq dàq la ci yërmandeem wa adab mooy tardun fii ci àddina dàq na la ci yërmandeem te boo deewewee noonu wa adab bugal moo xam ne sax fii lay tàmbalee bu la naru la jéggal yow mu jokkale ko mbugalum safara loolu mooy li xaraam ci àddina loolu la lay indil loolu kese mu ne déet wa shiddatul ak taru xañ aydan ba léegi wa xijaab ba pare nekk kii kiiraay sa digganteek sa borom moo tax kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksiboon suñu borom day def li nga xam ne mooy ay kiiraay sa digganteeg nga gis leeru boroom bi waaw l'islam daray soof même bu dee nee nga jullit nga nekk ci yu xaraam yi ndax kiiraay gi moo tax ñàkk leeru yàlla gi ñàkk agsi gu mu agsi ci yow ndax kiiraay yi nga xam ne moom la dox sa def sa digganteeg moom te kiiraay yooyu kat ci yow la jóge waaw ndax borom bi dara kii dara dara dara dara dara muuru ko comme ni borom xikam yi di wax ibn ataillah as-Sakandari radiyallahu taala anhu wa ardaa kon nag loolu la nekk ci yu xaraam yi fii ci àddina moom lii la lay jural aywa utal euro million utal PMI aywa xoosil ngir am alal joo xam ne doo sonn te sa boroom xaraamal la fii la la jëmee tardun ak dàq ci yërmande yàlla wa adab mbugal alaaxira wa shiddatul xirmaani ak taru xañ borom bi lu bari la lay xañ waaw ngay dund di dund ma'ishatan danka waaw dund ku karaj ta metti waaw gu tar sax boo xam ne du ci mën a def yiw premièrement mais ay mbirum dara du dox même bu yoroon nekkoon milliardaire tout le temps mu ngi ci problème wa shiddatil xirmaani aydan ba léegi la lay jural wa xijaab ak kiiraay sa digganteeg sa borom te lool mooy bi ci gën rëy nag gis nga bëgguloon safara lu muy tar tar tar li gën garaaw mooy yow sa boroom mi ah, yiir la def kiiraay sa digganteeg moom te loolu la defal yéeféen moo tax mu ne kallaa innahum an rabbihim yawma idin la mahjuuboon kallaa jàjjul innahum gis nga yéefér yii bu ñu deewee nii an rabbihim wëllif seen boroom ëllëg yow qiyaam la mahjuuboon dañ leen di xañ seen boroom du ñu ko gis waaw kon lii de yu xaraam yi moom lii la lay jël la lay jural nga ne ko kon jàpp naa beneen beneen bi ci tegu yi nekk ci àddina boo xam ne man mii dama koo fàtte waxuma ko woon mooy subuhaat yi léegi nag moom lay wax mu ne wa subuhaatuha itaabun fi lqiyam wa zulumaatun wa xisaamun wa malaam mu ne nag kon wax na la yu xaraamu àddina bi moom fa mu la jëme kon nag nga xam ne kon jaru ko jaru ko de bëgg alal ah bëgg ñu naan fulaanun diw de di la coow naan ci maasam ndeysaan moo yóbbu mu yaayam am ak moo ko utal lii te lépp di lu xaraam loolu jaru ko mu ne wa subuhaatuha kantaa yi nga xam ne ay lënt lënt la waaw ci àndina bi yoo xam ne yow cam si xamoo ndax lii dagat na xamoo ndax xaraam na mbir yi daal lënt na ci yow mu ne kantaa yooyee lan la lay jëral moom itaabun ak yeddaange waaw dañ lay yedd mooy boo ci newee foo jaar ñu yedd la waaw manoo ci dara parce que moo tax yeneen dinañ ñëw nañ wax bi lim wax après ñu ñëw ci xadiis yonent mi alayhi salaam am na luñ ci gisoon ci jataay yee ñu génn waaw kon mu ne wa subuhaatuha itaabun ak yeddaange la waaw fil qiyaam ci yawmal qiyaam yawmal qiyaam dinañ la ci yedd de te ku ñuy yedd yawmal qiyaam moom am nga problème waaw lu tax parce que borom bi moo wax ci hadis bi ñu war a gis moo wax ci eh, eh, jaarale ko ci mooy yonent bi sa saa moo wax loo xam ne borom bee ko xamal muy muy wax yu la waaw ndax léppam wax yu la wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha voilà kon mu ne kantaa yu lënt àddina moom boo ci newee itab aya ak ya daange ak yaraange la lay ak yaraange la lay la lay la lay la lay jural fil qiyaami bésub taxawaay bu metti ba de wa zulumaatun te ay lëndëm lay nekk la lay jural wa ak yoo xam ne ay xulóowaale yoo xam ne moom di ko di ko xul sa borom dina la ko laaj lan moo taxoon nga dugg ci yooyu le waaw wamalaam ak ay ŋàñña des na lay yedd ay yaraange ki yeddaange yooyu yëpp nga ciy am kon nag lii la la subuhaat yi di dugge léegi nag lan moo tax ndax yonent bi alei sat salam moo woon xadiis bi ñu doon wax keroog waaw Eh? muy xadiis Seydina Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhuma ndax baayam saxaaba bu ndaw la woon Seydina Nu'man baayam di Bashir ibn Sa'd moom saxaaba bu mag la woon moo ko jur radiyallahu anhuma moom jarbaatu Seydina Abdallah ibn Rawaha mi ñu doon wax na Amra bint Rawaha di sëru Seydina Abdallah ibn Rawaha mi ñu doon wax ci jayshul umara fan yee moom mooy sëram sëram eh, koo xam ne càmmeñam bu jigéen moo jur Seydina Bachir mii ak Nu'man boobu ak Nu'man Bachir moo doon jëkkëram Ibn Sa'd radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaam dafa wax mooy xadiisam bu siiw boobu nekk ci Sahihayni nga xamante ne ni mu ngi ci eh, imaamu Ahmad ko noon boo demee ci sunan yi ñoom ñëpp soloo nañ ko mooy kutubu sitta daal nañ koy solo ñoom ñëpp yonent bi alayhi salaam ne alxalaalu bayyin beneen yi day am innal xalaala am na alxalaalu yi dagan bayyinun leer na wal xaraamu yi nga xam ne ñooy xaraam yi leer na mooy leeral na lépp. alquran leeral na ko sunna leeral na ko wa baynahuma nekk na ci diggante yu dagan yeeg yu xaraam yi musha mushtabihat ak mushabbahat yoo xam ne dafa lënt leerul le laa ya'lamuha xamu ko kathiru min an-nas li ëpp ci nit ñi xamuñu ko ñu ëpp ci jullit ñi xamuñu ko loolu mooy kon am nañu ko xam moo tax wax jii nii shubuhat en fait daa am ñu mu concerné waaw mooy ñi nga xam ne seen xam-xam daa des waaw mooy seen xam-xam du xam-xam bu ñuy tibbee fa yàlla ndax booy tibbee fa yàlla kadut jeexle moom bu dee moom nga bàyyee sa lépp di jaamu yàlla ngir moom dong seetoo ci dara bu lay jox yow joxi ku amul dara nga ku ku ñàkkul dara ngay am waaw moo tax yonent bi alei salaatu salaam lool moom noonu la meloon waaw naka la nit sax di melee lu dul ci moom ngay jaar ngir mel ko waaw moo tax kaw kaw ba ba mu ñëwee yonent bi ñëw na ko yonent bi alei salaatu salaam jox ma ci li la sa borom jox mu ne ko gis nga xur wii nii li fi nekk yépp ciy gàtt jëlal kaw kaw bi ne nga ne lan gàtt yii nii yépp nga ne man ma te dem te defuma fi dara maa ngi ñëw rek nga la jox ma nga ne jëlal mu ne ko waaw jël waa ji wommat affaire yi kay di daw di wommat xar yeeg bëy yeeg yóbbu dëkkam ba mu dëkkam laata muy dugg ca buntu dëkk ba la taxaw di yuuxu Ah, yaa qawmu yaa qawmu yéen samay ñoon yéen samay ñoon gaaw leen ngeen dugg ci diine muhammad gii laa wax sallallahu alayhi wa sallam fa inna muhammadan yu'ti 'ataa man laa yaxsha al-faqr laa moom de seydinaa muhammad <laughs> day joxe joxe koo xamante ni ragalul ñàkk xam nga kuy joxe de kay naan ah am na lu ma fi war a bàyyi nag duñ ne tabewul mais am na lu muy xalaat lu muy sóoraale waaye nee na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moom day day joxe joxe koo xam day joxe rek waaw moo tax Seydina euh, Ibnu Abbas ne woon moom radiyallahu anhu daa meloon kar riixil mursala comme ngelaw lu ñu sànni du sélectionné ci bakkanu yéefér bi wala jullit bi lay dugg comme la Serigne bi waxoon ba muy tëj fële ne da ngay mel ni dëgg-dëgg suuf yi noonu ngay mel comme suuf si rek nga xam ne yata'uhal karimu wala imu ki nga xam ne moo tedd da koy joggi wala imu ki nga xam ne moo jara yedd ki nga xam ne newul ci lu baax da koy joggi moom suuf te du tee watas te diimo waaw mu ne teg waaw yonent bi alei salaatu salaam moom doo lool sélection noonu la rek léegi nag moo tax kuy ku ku mel noonu noonu ngay mel ku bàyyi lépp sa borom di ko jaamu ngir moom kese bu lay jox joxu ko wul ñàkk ngay am moo tax doo jeexle doo jeexle léegi nag mu ne kon am na ay lënt-lënt yoo xam ne ñu ko xam bariwul kon am na ñu ko xam moo tax mënoo ñëw maasale ñépp ne lu tax kii di def lii ah parce que moom fa mu àgg yow àggoo fa waaw mooy yoo xamante ne dafa leerul ci ñépp waaye kantaalu xaraam ta leer loolu kenn ci amul droit di ko def loolu leeraloon nañ waaw kantaali daganta leer kenn amul droit di ko xaraamal waaw waxoon nañ la suuratul Araf la suñu borom waxal qul man harrama zinata allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq kon ku lu dagan yow loo naan da ngay sàmmul sàmmul mais nag bu ko xaraama waaw lu xaraam nag loo man di naan man maa am lii xam naa déet manoo ko def kantaa yu lënt yi bu la borom bi te lool ku nekk yaa ko xamal sa bopp waaw borom bi kantaa ki nga xam ne moom xamul lool ndax yonent bi sallallahu alayhi ki nga xam ne àggul ci xam te nekkul koo xam ne borom bi moo ci ci moom lay tibbi xam-xam koo kële moom du burul kooku du xam subuhaat yi wa baynahuma mushabbahat yoo xam ne dafa lënt laa ya'lamuha xamu ko diggante yu dagan yeeg yu xaraam yi xamu ko kasiirun lëpp minan naasi ci nit ñi léegi nag comme que ñooñu ñoon nag la yonente bi sallallahu alayhi di waxal nii ne fa man ittaqa mushabbahat wala shubuhaat ci beneen riwaay bi képp ku moytu nag yu lënt yoo yére kooku na ko leer de istabraa daal dinay ñoŋal li diinihi ñeel diini wa irdihi ak deram waman waxaan képp nag koo xam ne bokkoo ci ñu néew ñi ko xam bokk ñi ëpp ñi nga xam ne xamuñu yu lënt yi ba pare di ci rot saa su ne kooku moom na ko leer na ku rot ci yu lënt yooyu moom rot na ci yi nga xamante ne nii mooy hmm, ku ci rot rek moom da ngay mel ni ka raay moom nekk nga ci yu xaraam yi karra'i mooy fa nga nekk wóorul yaa ngi mel ni sàmmkat bi nga xam ne yaraa mu ngi jël xaram yeeg bëyam yi di leen sàmm xawlal xima fa mu wër mandigu gaynde ga fa gaynde yu xiif ya ne mu ñëw ba ko indi fa bëy yeeg xar ya naan da koy sàmm kooku yuusiku léegi rek an yu an yu waaqia gaynde yi daal di koy fadd fadd benn ci gàn ci ci gàtt yi wala moom moom moom sax ala wa inna li kulli malikin xima buur bu nekk am na ay ñag de foo xam ne dane bu ko kenn jege ala waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa déglu leen ma inna ximallahi dëgg dëgg li nga xam ne mooy ñagub yàlla bi fii ardihi ci suufam si maxaarima maxaarimu mooy yi nga xam ne moom la xaraamal moo tax kenn amul droit di def lu xaraam yonent bi alei saatu wax nañ la ci boppam moo doon wax ne lii daf maa xaraam manuma koo def kon nag waxoon naa la moo am sañ-sañ bi loolu moom demewul noonu mooy ne ko kenn na fi amul sañ-sañu mooy yàlla kon ndax yonent bi alei saatu noo ne ximaay yàlla yi ñagu yàlla yi te mooy yi mu xaraamal kenn waru amul sañ-sañu di ko def alaa waawee alaa yëgu inna himallahi fi ardihi fii ardihi maharima ñamub yàlla yi fii ci suufam si mooy yi nga xam ne moom la fi xaraamal alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa déglu leen ma wa inna fil jasadi nekk na ci li nga xam ne mooy doomu yaramu doomu aadama mudgha aw aw dog dogu yàpp woo xam ne ida salahat wala saluhat bu baaxee saluhal jasadu yaram bi yépp dina baax kulluhu mbooleem seen ma ida fasadat bu yàqoo moom dog woo wale fasada yàqu naal jasadu yaram wi kulluhu mbooleem seen alaa waawee alaa yëgu ma yëgal leen alaa déglu leen ma wahiya te dog woo wale alqalbu mooy li nga xam ne mooy xool kon ñu yem ne inshaa allahu taala ba beneen yoon wallahu wa sallallahu wa sallam